bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina muhammad wa ala alihi wa asxaabihi ajmain mbokk yi noo ngi dellu si di sant borom bi tabaraka wa taala di sàkku si moom ak ndimbal di ko muslu musal suñu ñaawtee fi jëf di ko jéggal sunuy bàkkaar di seede ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom yàlla subhaanahu wa moom rek moom moo yeyoo ak jaamu dee su ko boole kenn mbaa lenn si jaamu guñ koy jaamu di ñaanal yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na jàmm yàlla ak i xéewalam ak i barkeem yàgg a ci kawam moom ak i saxaabaam ak waa këram ak ña toppoon seen ginnaaw ci ak rafetal bay laa yawmi diin di dellu ci téere bi di tanbihat ala axkaamin taxtassu bilmuminat di ay atte yoo xam ne jigéeni jullit ñi ñoom ñoo ko jagoo bu sunu cheikh cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan xafidahu llahu taala bind ñu taxawoon ci juróom-benneeli xaaj bi ci téere bi muy alfaslu sadis ñu xool atte yi nga xam ne mi ngi aju ci lépp aju ci janaza maanaam nit ki bu génne àddina ak nañ koy waajale ak jule ak yesa aju lan mooy atte yi nga xam ne moo ci concerné jigéen ñi ak atte yi nga xam ne ñoom ñoo ko jago ñu waxoon ci waaju ci waajal bi ak naka lañuy sange maanaam naka lañ koy sange moom jigéen ba mu taxaw si ñeenteeli masala bi ñu waxoon xukmu ittibaai nisaai lil janaiz lan mooy atte jigéen di gunge nit ki bu faatoo buñ koy denc maanaam di topp ci ab rob bu ñuy robi nit ki ak buñ koy denc lan mooy àtte jigéen di si ànd ak di si topp ba keroog ñu koy rob an ummi atiyata radiyallahu anha annaha qaalat nuhiina an ittibaaci aljanaa'izi wa lam yuczam calayna muttafaqun calayh annahyu zaahiruhu attahrim alcheikhu saaleh bini fawzan xafidahu llahu taala indi si xadis bi di xadisi ummu atiya ummu atiya bokkoon si yi saxaaba yi nga xam ne saxaaba yu jigéen yi moom ummu atiya radiallahu taala anha mu ne dan ñu daan tere ñuy topp lii di janaza si jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan tere jigéen ñi ñuy ànd si ab mu ne wala walam yuzam alayna donte ne tara taraluñ ko woon ci ñun taraluñ ko woon ci ñun a cheikh Saleh ne li nga xam ne mooy cosaan ci tere ci lislaam mane ne lépp lu ñu tere lu araam lay nekk luñ la tere yow jullit bi dafay nekk lu araam ci texte yi lu dul beneen texte ñëw di leeral ne jubluwuñ ci ak araam waaye lii ak lii lañ ci jub waaye kon li cosaan mooy na lépp lu ñu tere lu araam la moo tax <clears throat> boroom xam-xami lislaam yi ñu baree bari ci ñoom araamal li nga xam ne mooy jigéen di topp ab maanaam bu ñuy ci nit ki bu faatoo jigéen di ci topp ak da sa dem di sa di sa dem dañ koo araamal amma jullee ga nag mën na sa ànd maanaam bu ñuy jullee néew sa jàkka ja wala ak fuñ ko mën di jullee moom ndaw si mu teew fa bokk ci julli gi jullee néew bi terewuñ ko dara néew si mën na koo jullee waaye bu dara desul lu dul yëkkati ko yóbbu ko denc ko boobaa jigéen ñi ñoom duñ ci ànd ji ñi ñoom ñoo ko yóbbu jigéen du ci ànd ndax xadiis ummu atiya bii nii daan nañ leen ko tere ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi sallallahu alayhi wa sallam daan tere ñuy topp ci ab rob wax ji wax nag ci xadis bi ne walam yuzam alayna nekkul woon tere boo xam ne dañu da da dakaa taralaan ci ñun maanaam dakaa taraloon ci ñun ñu tere bu tar cheikh lislaam ibn taymiyata rahimahullahu taala daf wax cheikh saalih indi ko fi qad yakunu muraaduha lam yu'akkad annahyu wa haadaa laa yanfi at-tahriim wa qad takuunu hiya dannat annahaa laysa binahyi tahriim wal-hujjatu fii qawli an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam laa fii danni ghayrihi mu ne xëj na lam sa jublu moom ndaw si Umm Atiyya mooy ne tere bi tere bi du woon lu tar maanaam du tere bu tar te loola ba léegi du ko génne ci ak araamal génnewul tere ji ci ak araamal nee na xëj na moom moo jort ne tere bi du lu tar wala du araamal lañ ci jublu waaye moom ndaw si mi nettali ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da leen daan tere ñuy topp ab rob moom ndaw si maanaam gis-gisam la si wax te ñun nee li ñu soxla mooy li yenente bi sallallahu alayhi wax ak li mu li mu tere pas gis-gisam maanaam mën nga ne kon ndaw si lii gis-gisam la moom moo wax ne walam yu'zam alayna réaction am la ci tere gi yenente bi sallallahu alayhi wasallam tere xëñ na moom moo jortoon ne du loo xam ne tere bu tar la waaye li wér mooy ne yenente bi alayhi wa alihi wa tere na jigéen muy topp uh, nit buñ koy suuli buñ koy denci loola liy cosaan mooy ne dañ ko araamal ba keroog beneen tegtal di wane ne jubluwuñ ci araamal te loola amul amul beneen texte bu ñëw di wane ne jubluwuñ ci araamal kon moo lu ëpp ci borom xam-xam yi ne dañ koo araamal dañuy tere jigéen muy topp ab néew ci buñ koy denc kon loolu mooy ñeenteeli ñeenteeli masala juróomeel bi mu ne taxrimu ziyarati alqubur ala annisa araamal gi ñu araamal kadalika jigéen di dem di armeel yi ci bàmmeel yi di leen loolu dañ ko araamal mu indi ci xadis abi hurayra an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam la'ana zawwaraati alqubur rawaahu ahmad wa ibnu maajah wa tirmidiyu wa saxaxa mu indi ci xadis abi hurayra jëlee ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa rëbb jigéen ñi baril di ziyaare ji ay bàmmeel di dem ci armeel yi di ziyaare ji dafa rëbb jigéen ñooñu te ak rëbb foo ko dégg comme niñ ko rombee woon ci bàkkaar bu mag lay nekk lu ñu tera la lu tar bàkkaar bu mag lay nekk ba tax na kadalika it ci masala mi boroom xam-xam yu baree baree bari eh, dem ci ne dañuy araamal ci jigéen muy ziyaare ji ay bàmmeel donte na am na ay boroom xam-xam yu koy yu koy daganal comme axnaaf yi muy ñi nga xam ne ñoo ngiroo ngiroo abu xanifa kadalika almalikiya ñi ngiroo ngiro imam malik comme sunu réew mi ñi ngiroo ngiru imam malik am na si yenn si ay boroom xam-xam yu koy daganal di si sukkandiku nag ci ay tegtal yoo xam ne Eh, dëgg la bu jëkk maanaam yenent bi sallallahu alayhi bi mu teree li nga xam ne mooy ziyaare ji ay armeel dafa nekkoon lu général góor ak jigéen dañ koo tere woon mu wëlbatiku daal di koy daganal comme xadis ba ñëw ci muslim kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur fa zuruha yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne leen dama leen tere woon ngeen ziyaare ji armeel yi boobu góor ak jigéen a si yam lépp ñépp lañ lañ leen koo tere woon ci tàmbalik lislaam mu jigi mu ne leen fa zuruha a ni ki tey mën ngeen a dem ziyaare ji te ràññe ràññewuñu góor ak jigéen am ñu sukkandiku ci lool ne góor ak jigéen a si yam kadalika yeneeni tegtal yoo xam ne bugg ñoo guddal ci ne Eh, jigéen mën naa ziyaare ji armeel waaye li gën a bir ay li gën a leer ci waxi boroom xam-xam yi te xadis bi ci xadis abi hurayra ñëw si mooy ne jigéen du ziyaare ji ay armeel ndax ak rëbb da see ñëw te ak rëbb dafa nekk loo xam ne lu tar la moo tax lu ëpp lu bari si boroom xam-xam yi Eh, tere li nga xam ne moom mooy jigéen muy ziyaare ji ay armeel ak leneen ak yeneen yilla yu si aju lu si mel ni di cheikhul islam wax te borom téere bi indi ko fii mu ne qaala cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullah wa maalumun anna almar'ata ida futixa laha hada albaab axrajaha ila aljazaci wannadbi wanniyaxati lima fiha min aldaafi wa katrati aljazaci wa qillati sabr mu ne lu ñu xamees la lu ñëpp xam la ne jigéen buñ ko ubbiloon buntu boobu loola dina ko yóbbee li ñuy tuddee al jaza mooy ñàkk a mën a muñ ak di yuuxu loolu nekk leneen lu ñu tere dina ñëw si kanam ndax faiblesse gi nekk si ñoom jigéen ñi eh, ak ñàkk mën a muñ lu lu mel noonu maanaam buñ demee si armeel yi wala si bàmmeel ñu fay def yu mel noona comme ndaw sa yenente bi sallallahu alayhi wa sa bàmmeel ba muy muy yuuxu di niyaaxa yenente bi sallallahu alayhi naan ko ittaqillaha wasbiri ragalal yàlla te nga muñ mu naan ko ilayka anni sori ma ndax li ma dal dalaa dalu xam nga woon ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi doon wax ak moom yonente bi dem bàyyi ko foofu bi yonente bi demee ñu ne ko yow xanaa xamoon ne nga doon waxal rek mu jóg bi mu jógee daal di jubal kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu demee ne ko léegi daal man muñ naa ne ko innama sabru inda sadmati al ula muñ muñ gi tax ñu naan muñ mooy fa mbir mi ame ne kët ne jon ci ñi ci la ñuy xam ndax yow muñ nga wala muñoo amaa yow nga lépp li nga man ñu ngi koy waxee tey rek xanaa ma muñ xanaa naa muñ fekk yow jooy nga def nga yuuxu nga def nga lépp li nga man ñàkk pexe naan xanaa xanaa ñu muñ rek lool loolu du as-sabru al-jamil du as-sabru gi tax ñu naan as-sabr du muñ nga tax ñu nga muñ mooy fa mbir mi ne tëll nga xam ne li ci yàlla subhanahu wa la jóge nga gëm ko muñ muñ ko te yàlla subhanahu wa taala tax du la yóbbee ngay jaza muy saalit ak di ñàkk mën mën a muñ di yuuxu di niyaaxa di yuuxu comme ni muy ñëwee incha allah ci kanam kon nee na jigéen ñi loola nekk ci ñoom ci ñàkk mën a muñ moo tax ñu fatt bunt boobu ci ñoom te dañ koy gis saa su si musiba bu amee ñoom la gis ñooy gën a yuuxu ñooy gën a eh, kii moo tax mu ne mu ñëw si beneen xadit kama jaa fi xaditin axar fa inna kunna taftinna alxaya wa tudina almayit moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon jigéen ñi mu ne ndax lan yéen da ngeen di fitnaal kii dund di lor ki dee ki dee yuuxu yooyu ñuy yuuxu ak ak ak ak ak ak jooy yooyu di ko jooy ak di yuuxu baaxul si moom ndax <clears throat> ñëw na si xadis yu wér yeneen bi sallallahu alayhi ne inna al mayita la yuadab bi bukaayi ahlihi aley nit ki des na ko mbugal ci jooyu ak yuuxu ña mu bàyyi ginnaaw di di ko yuuxu ak di ko jooy di ko yuuxu lañ ci jublu dinañ ko si mbugal kon mu ne leen yéen dangeen ngeen di fitnaal kiy dund di di lor ki dee fitnaal kiy dund mooy génn gi ñuy génn ci kër yi di dem ci armeel yi te ku ne xam ne jigéen ak la ko yàlla subhanahu wa taala digal ci wàllu euh, colam colkaam ak yaramam mu war a sàmmanteeg boppam bu fekkee loola defu ko bu génnee fitna la day fitnaal nit ñi kadalika génn ga muy génn di dem ci armeel yi te mënta ànd muñ di yuuxoo ko jooy loola dafay lor ki nga xam ne moom moo moom moo faatu xadis boobu nag boroom xam-xam yi am nañ si ak taxawaay ne ñenn ñi dañ naan waaw naka lañuy koy mbugale te moom moom génn na àdduna ba noppi kiiw maanaam eh, du lu mu def waaye nit ñee ko def am boroom xam ne am nañ si ay pirin bokk na si pirim yooyu ñu ne bu fekkee ne moom dafa nekkoon koo xam ne loola da koo neex nañ ko ko defal ginnaawam bu ma deewee ne bu ma deewee na ngeen ma jooy na ngeen dañ koy def sax ndénkaane bu boobaa dañ ko si mbugal ci loolu kadalika nee nañ bu fekkee ne xam nañ ne moom ku bañoon lool la daka daan tere njabootam bëggul kenn ku ko defal loola la chaque ne ku ko def ginnaawam moom loola euh, responsabilité am du si am wala tajru wazratun wizra uxra waaye liñ si jublu mooy jooy yañ koy jooy baaxul baaxul mu indi waxu cheikh al wax ju xaw a gudd dañ koy tënk tuxu si e, juróom benneeli masala bi te mooy li ñuy wax ni yuuxu ak jooy mu ne taxrimu niyaaxa taxrimu an niyaaxa araamal gi ñu araamal yuuxu ci musiba yuuxu ci musiba anniyaaxa mu ne wa hiya rafu sawti bi nadm mooy nit ki di yëkkati baatam di yuuxu ci di wax nadm mooy ngay wax daan ay fu ma jëm eh, nu may def ak diw ak nangam di wax di wax di yuuxu wa shaqu thawb di xotti ay yére maanaam di xalangu di xotti ay yére wa latmul xadd di dóor sa bopp wa natfu shaar di dagg say kawar ñoo xam ne dañuy eh, sëllëx suuf seen kaw ñii di jaxas seen bopp yi wa taswidul waj lii muy wax ni yëpp lu nit ñi daan def la rawatina si arab yi ak ñu dul arab mais taswidul waj mooy ñu jël lu ñuul di def seen kanam yi wa duaa bil wayl di di ñaanal seen bopp wayl yaa wayli ay yu mel noonu ay ay alku fu mu jëm torox naag yu mel noonu di wa gayru dalika ak kaddu gu mu mënti nekk moom mi ngi yuux di wax di jooy lool niyaaxa la loolu niyaaxa lañ koy tudd ndax lépp lu wane mooy nee na yadullu ala al min qada illah mooy ñàkk a mën a ak saalit ci lu yàlla dogal wa qaddara aw qadaa illahi wa qadari lu yàlla subhanahu wa taala dogal wa adamu sabr ñàkk a mën a muñ ne wa dalika xaraamun wa kabira te loolu lu araam la bàkkaar bu mag la li yàlla ko dogal loo si mën mu ne li ma fi saxiixayn ndax ñëw na si albuxaari ak muslim xadis bu wér ci ñaari téere yooyu anna rasul allahi sallallahu alayhi wa sallam qaal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni minna man latama alxudud wa shaqa aljuyub wa daa bi daawa aljahiliya kii def lii bokkul si ñun te lii waxoon nañ la bokk na ci kàddu yi nga xam ne tëkku la tëkku boroomam la wala bokk na ci kàddu yi nga xam ne day wane ne bàkkaar bu mag la yonente bi bu waxee si bàkkaar ne laysa minna ki bokkul si man bokkul si ñun waa lislaam tekkiwul ne ab yéefar la bakkaar bu mag lay tekki tekkiwul ne ku ko def génn nga si diine déedéet waaye dafay tekki ne bakkaar bu mag la kan mu ne man laqamal xuduud koo xam ne musiba bu amee dafay dóor boppam di mbéj boppam wa shaqal juyub di xotti ay yéreem wa daa bi daawal jaahiliya di yuuxu di wax la ceddo yi daan wax la ceddo yi daan wax comme ni ñu ko waxoon sànq ci di ñaanal sen bopp alwayl ak eh, di wax ay kàddu ba léegi ci as-saxiixayn mu ne wa fihima ñëw na ci albuxaari ak muslim annahu sallallahu alayhi wa sallam bari'a min as-saaliqati wal-xaaliqati wash-shaaqa yonente bi wa sallam ne ñii day ñu ak ashaqa ñetti ñi ñooy ñaan alsaaliqa hiya allati tarfau mooy kiy yuuxu di yëkkati baatam bu musiba amee mu yuuxu wal hiya allati taxliqu shacraha inda almusiba alxaaliqa mooy kiy wat boppam musiba maanaam bu ko musiba dalee dafay watu di wane ne musiba la ak wala di dagg ay kawaram di sànni di wane ne dafa am lu ko metti wa shaqqa allati tashuqu thiyabaha inda ay yéreem yére yi da koy xotti dafa am lu ko metti ak bépp lépp loo xam ne màndarga la bu muy def ah buy wane ne moom lii da ko metti bokk na ci aada yi aada yooyu nga xam ne robalaat na léegi ba ci jullit ñi am na ay jullit tey bu ñu nekkee ci musiba dañu sol lu ñuul wala bu ñu nekkee si dëj dañuy sol lu ñuul loolu fu mu jóge loolu du lislaam ñu dul ñi lañ ko jëlee lan moo tax ngay sol lu ñuul pour wane ne da nga nekk ci musiba wa fi saxiixi muslim annahu sallallahu alayhi wa sallam laana annaaixata walmustamia ay allati taqsidu samaa niyaha wa tujibuha mu ñëw si saxiix muslim ba léegi xadis bu wér yenente bi sallallahu alayhi wasallam rëbb na kiy yuuxu si dëj ak si musiba kiy yuuxu ak ka koy déglu wal mustamia ka koy déglu lañ jublu si ka koy déglu fii mooy ki nga xam ne dafa jublu loolu ngir déglu ko nga déglu ak dégg du benn déglu loolu it da koo bëgg maanaam wa tujibuha da koy bëgg moom moom du yuuxu waaye da koy day dem toog nit ñi di yuuxu day dem toog ku ñëw rek xalangu moom muy seetaan walla yenn saa moo moo lay naan da defal fekk defalu la moom na ñëw nit ñi di ñëw di yuuxu kooku mustamia la li war mooy lu yàlla araamal ak loo xam ne rëbbug yàlla daf saa nekk yow da nga ko war a tere boo ko mënta tere loola bu fa mënta jóge yow waroo faat waroo toog fañ koy defee moo jigéen ñi jigéeni jullit ñi bu ñu demee si dëj wala ñu dem ci euh, loo xam foo xam ne musiba dafa am am ñuy def loola la leen war mooy ñu dénk leen ragal yàlla subhanahu wa xamal leen ne lii lu araam la waruñu koo def bu fekkee mënuñu ci dara nit ñaa ngay xalangoo ko def loolu yow nga jóg dem waroo toog di ko déglu ak di ko teewe ndax xadis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yamul ci rëbb kii def loola waaye ka koy jublu toog ka koy jublu toog eh, di ko déglu rëbb gi da ko yóbbaale waliyaadu billah léegi nag nit ñi dem nañ ba sax am na ñoo xam ne dégg naa dañ leen di luye ngir loolu dañ leen di luye comme ni ngay luye ay chaise wala ay bâche boo amee xew boo amee eh, dëj da nga leen di lu yëg ngir ñu ñu yuuxul la pour xam ne am na lu xew daal waliyaadu billah lii ak rëbb la fa yajibu alayka ayatuha al uxtu al muslima tajannubu hada al amal al muharram inda al musiba mu ne kon li la war yow mbokk mi yow mbokk mu jigéen mi mooy nga wattu nga sori jëf ju mel nii lii nga xam ne dañ koo araamal ci musiba bu amee wa alayka wa bi sabri wal ixtisaab la war mooy muñ muñ te sàkku ak pay fa yàlla subhanahu taala xam ne lii ci yàlla la jóge yàlla moo ko dogal nga muñ te yàlla tax ngir yàlla fay la xata takuna almusiba fi xaqiki takfiran li sayiatiki wa ziyadatan fi xasanatik ba musiba boobu mu jël la nekk maanaam lu lay faral say bàkkaar di yokk say daraja di la jural ay tuyaaba ndax jullit bi moom noonu la comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ki gëm yàlla ajaban li amril mu'min mu ne mbiram dafa yéeme lool bu fekkee lu baax ko dal mu gërëm yàlla subhanahu wa sant ko yàlla bindal ko tuyaaba bu fekkee safaan bala lu méttee ko dal mu muñ ko te yàlla tax yàlla bindal ko tiyaaba kon jullit bi saa su ne du génn ci tiyaaba mu xam lu neex a ko dal wala lu naqari waaye ci kañ kañ lay kañ lay am loola mooy ki gëm yàlla di ixtisaab lool mooy eh, di sakku pay ci loola di muñte yàlla tax mais borom bi tabaraka wa taala dafa wax ni ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ci aaya yooyu ñëw ci suuratul Baqara borom bi tabaraka wa taala wax ni dinaa leen nattu dinaa leen nattu wala nabluwannakum te mu dëgëral wax ci dinaa leen nattu bi shay'in min al xawfi ci lenn rek ci ñàkk sécurité ci ay guerre ak i xare ngeen nekk ci ñàkk dal ñàkk sécurité mooy al xawf tiit te lenn la wax maanaam yàlla ci yërmandeem yenn natt yi du ko teg jaam yi ndax mën na leen a jural ak caalit waaye lu tuuti rek la leen yàlla subhanahu wa taala di mosal ci ay nattu mu ne bi cheyin min al xawfi wal juu ak xiif dina leen nattu ay xiif bekkoor wa naqsin min al amwaal ak ay alal yu yàqu alal yi wàññeeku alal yi yàqu jekki-jekki e, jaixa daldi ñëw ravage lu bari ci alal yàq lu baree baree bari ci alal yi wal ay wa naqsin min al ay bakkan ay bakkan maanaam ay dee wa thamaraat ak gàncax gi meññeef yi yàlla subhanahu wa taala nattoo leen ak wàññeeku ci mbir yooyu waaye lii yëpp bu amee lan lanu yàlla subhanahu wa taala dénk mu ne wa bashir sabirin bu boobaa na nga bégal nga xam ne ñooy muñkat yi way muñ yi muñkat yi bégal leen ñooy ñan mu xamal ñu ñan ñooy muñkat yi alladina ida asaabathum musiba mooy ñi nga xam ne musiba bu leen dalee qaalu la ñuy wax mooy lan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dañuy jël mbir mi delloo ko yàlla subhanahu wa ta'ala ne ñun dey yàlla ñu moom jaam moom lu ab sangam di def si moom yow jaam nga rek yàlla subhanahu wa ta'ala moo ñu moom lu ko soob lay def si ñun baat bi loolu lay firi du ñenn ñi nañ ko yaakaare yow nañ koy waxee yenn saa yi ci yàlla lañ jóge ci yàlla lañuy dem inna lillahi bi maana yàlla ñu moom wa inna ilayhi rajiun te ci moom lañuy dellu moom yàlla subhanahu wa taala nga jël mbir yi ko ci yàlla subhanahu wa taala te comme nañ ko waxe woon sànq mbir ma fa mu amee ci ngay amee yaqiin ak ci lii ngay wax ci sa làmmiñ sa xol bi sa xol bi fas ko yàlla wax ñoom ñooy muñkat yi ñii la wax na nga leen bégal leen di bégal bégal mu ne ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun ñoo ñuy ay xéewal yu jóge seen ak ak yërmande gu leen yàlla subhanahu wa taala di yërëm loola nga leen di bégal te ñoo ñi ñooy ñi jub ñooñu la yàlla jubal ñooñ ñoo jub kon jullit bi la ko war mooy bu fekkee ne yàlla subhanahu wa taala nattoo na ko lenn ci ay musiba musiba nag yi mu filim yépp ay musiba la xawf moom tiitaange la ñàkk sécurité wala bekkoor xiif wala ay alal yu yàqu wala ay bakkan yuy faatu loolu lépp ay musiba ay musiba la yenn yàlla natto jaam bi lu sax bu sax bakkan bu faatu waaye alalam jekki-jekki alalam lépp dem wala lu sa ëpp musiba nekk ci tiitaange ñàkk sécurité musiba lépp nga muñ loo ko yàlla subhanahu wa taala muñ ko te yàlla tax xam ne yàlla moo la si mën a génne moom mi dogal ci yow loola kon lii moom moo aji ci an niyaaxa nekk lu xaraam góor ak jigéen ak si seen waaye jigéen ñi si jigéen ñi la ëppee moo tax euh, xadis yi ñëw ci mu ne naam yajuuzu al bukaa alladi maahu niyaaxa bu fekkee jooy rekk la boo xam ne àndul ak ay yuuxu loola dara new si jooy yoo xam ne àndul ak ay kàddu wala ay jëf maanaam nga nga koy def si say si say cër wala afaal muharrama ay jëf yoo xam ne ñu araamal la wala tasaxut min qadaillah wala di am ak mbañ ak euh, ñàkk nangu li nga xam mooy dogalu yàlla subhanahu wa taala ndax lan nee na li ann albukaa fihi raxma lilmayit wa riqa lilqalb ndax jooy yenn saay yërmande la comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak xëñ na cofeel gi nga am ci ki fi jóge ki faatu ak yërmande sa yërmande moo tax say rongoñ di tuur ngay jooy loolu kenn mënu si dara te biñ gisee yonente bi sallallahu di jooy bi doomam ja ibrahim ñu ne ko alam takun tanha tanhana an il buka du yaa ñu daan tere jooy fekk yeneen bi terewu leen jooy lim leen tere mooy ni yaaxa mu ne leen mu ne innaha rahma si benn si benn riwaaya mu ne lii yërmande la goo xam ne yàlla yàlla koy def si xolu ku ko ku ko soob si jaamam yi nit ñi dañ siy am na ñoo xam ne seen xol dafa dëgër bu demee musiba duñ jooy duñ jooy am ñoo xam ne seen xool dafa dafa woyof bu ñu amee musiba seen rongoñ day tuuru loolu mënuñu ci dara yërmande la gu yàlla subhanahu wa taala def seen xool moo xaat mu ne inna al qalba yaxzan xol bi dina am lu ko metti dina am njàqare wa inna al ayna tajma gët yi mën nañ di sotti ay rongoñ di taa waaye lan moo am solo wala naqulu illa ma yarda rabb li am solo mooy doo wax si sa làmmiñ bi lu dul lu yàlla gërëm comme inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kàddu yoo xam dafay war a ne yow lii euh, nangu nga ne dogalu yàlla la ci yàlla la jóge nga nangu ko doo wax leen loo xam ne yàlla gërëmu ko kon bu fekkee jooy yooya la dara new si noonu la yàlla subhanahu wa taala bindee doomu aadama waaye li ñu tere mooy an niyaaxa wallahu almustaan kon foofa la euh, bind bi yam ak faslu bi nga xam ne moo aju woon ci euh, li nga xam ne moom la jigéen ñi jagoo ci wàllu yi wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in